sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man qaala laa ilaha illa allah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maaluhu wa damuhu wa hisaabuhu ala allahi ta'ala rawahu muslimun rahimahu allahu ta'ala qaala al imaamu nawawi rahimahullah muy ñëw ci garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin di chapitre quarante-neuf wala buntu quarante-neuf ñeent fukk ak euh, juróom ñeent euh, di wax ci doxal dawal attey nit ñi ci li feeñ gantaa li nëbbu ci ñoom nag seen mbooti ñu bàyyee ko seen borom tabaraka wa taala ci suñu jotaay bii ñu génn tàmbali woon nañ ko eh, gisoon lim indi woon ci wàllu alquran waaye gisaale woon xadiis bi mu fi njëkk indi mu doon xadiis bu ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk muy trois cent quatre-vingt-dix mu ne woon wa an ibnu umara radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal umirtu an uqaatila an-naasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah bani mu jeex walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy ñaareelu xadis ci juróomi xadis nañ juróomi xadis li fi kon mu ne muy xadis numéro trois ak juróom-ñeent fukk ak mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon abi abdillah waaye nan la tuddoon mu Taariq ibn Ashyam mooy Taariq doomi Ashyam radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu taalibe la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaabi la woon mu ne sami'tu damaa dégg rasulallahi nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne man qaala képp ku wax laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allah ku dul borom tabaraka wa taala wa kafara ta mu weddi bi maa yu'badu min dunillah lépp lu ñuy jaamu ta du yàlla mu weddi yooyee waaw mu ne kooku xaruma ñoŋ na maaluhu alalam wa damuhu ak li nga xamante ne nii mooy deretam amul kenn amatul droit di ko tuur waaw wa xisaabuhu léegi ndax loolee mu ne la ilaha illa allah am googee te nee na leneen lu ñuy jaamu lu dul moom ndax dëgg la ci moom loolu suñu yoon na ci newul du ci pour ñun wa xisaabuhu kanta atteem ëllëg ala allahi ci yàlla mu kawe mi moom la nekk waaye nekkul ci ñun kon xamu ne rawahu so xadiis bii de soloona na ko eh, muslim ki nga xamante ne nii mooy al imaamu muslim ibn al hajjaj eh, abul husayn laaj bi mooy est-ce que moom donga ko solo première njàngat wàllu taxrij dañ naan déedéet sëriñam imaamu ahmad indi na ko ci ñeenti bërëb <coughs> indi na ko ci musnadul ku al al makkiyin musnadul makkiyin hadithu tariq ibn ashyama al ashja'i abi abi malik indi na ko foofu moom al imaamu Euh, Ahmad ibn Muhammad indi na ko tamit ci yeneen euh, bërëb rahmatullah alayhi kanta al imam Muslim wa Abul Husayn mu ngi koon bi ci kitaabul iman hadith numéro 23 ci sahih bi bu imaamu Muslim rahimahullah foofu moom la ko di numéro 23 ci kitaabul iman liñ ci li nga mooy téere bi nga xam ne mooy wax ci wàllum dum yàlla baabu buntu bi lenn ci shurah yi def al amru bi qitaali nnaasi hatta yaqulu ash-shahaadatayn bi hadis bi ñu jóge foofu la ko al imaamu muslim indi voilà mooy hadis na Ibn Omar bi ñoom ñaar la tegale mooy bu Ibn Omar biñ gis bii passé moom la teg daal di ciy teg bii naka noonu tamit la ko al Nawawi rahimahullah indee fii ci Riyaad bi foofu al imaamu Muslim wa Abul Husayn hujjatul islam mu ne wa haddathanaa Suwayd ibn Sa'iid mu ne wa haddathanaa nettali nañu Suwayd ibn Sa'id wa ibn Abi Umar mu ne sama ñaari sëriñ ñu ci ñoom laa ñoo ma nettali ñooñu nettali muy Suwayd ibn Sa'id di Suwayd ibn Sa'id ibn Sahl ibn Shahriyar al-Harawi al-Anbari Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala al-Hadathani rahimahullah wa ibn Abi Umar ak sama beneen sëriñ di ibn Abi Umar di Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani al-Hafiz al-Makki moom yàgg nañ koo gis rahimahullahu taala mu ñoom ñaar ñëpp qaala haddathana Marwan mu ne yaani yaani al-Fazari mu ne ñoom ñaar dañu ne sama ñaari sëriñ yële dañ ñu koy nettali dañ ne ki nettali da mooy Marwan imam Muslim ne ki ci jublu ñoom ñaar nag mooy al-Fazari muy Marwan ibn Muawiya ibn al-Harith ibn Uthman ibn Asma ibn Kharija ibn Uyayna ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badr al-Fazari nañ ko gis surtout Hudayfa Uyayna la euh, saxaaba boobu nga xam ne ci magu arab yi la bokkoon yàgg nañ koo gis euh, mooy maamam al-Kufi al-Fazari al-Kufi gis nga tax parce que foofu yëpp dafaa newoon <laughs> moom Marwan mi <laughs> di surtout Uyayna al ndax mooy cosaanam waaw comme Uyayna baayam rek moo newoon sangu waa al-Kufi parce Kufa gàtt bal Makki après mu nekk Makka après ak Dimashqi mu nekk Damas fële ci Syrie ah, kon Marwan yaani yaani al-Fazari Abi Malik moo ko jëlee ci Abi Malik di Sa'd ibn Tariq ibn Ashyam doomu ki mu jëlee kii bi Abu Malik al-Ashja'i al-Kufi noonu la gën a siiwee Tariq ibn Ashyam an abiihi mu jëlee ko ci baayam baayam mooy Tariq ibn Ashyam ibn Mas'ud al-Ashja'i al-Kufi rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu man qaala laa ilaaha illa allah wa kafara bimaa yu'badu min duunillah haruma maaluhu wa damuhu wa hisaabuhu ala allah voilà imaam Muslim nag am na beneen tàllale bu mu ci teg mu ne wa haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne beneen sëriñam jëlee na ko hadis bi e, ci yeneen i kaddu mu ne wa haddathana te nettali na Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba e, al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abu Khalid al-Ahmar mu ne ki ñu nettali mooy Abu Khalid al-Ahmar di Sulayman ibn Hayyan al-Asadi al-Kufi al-Ja'fari rahimahullahu ta'ala e, moom mu ne xaataxawal mu indi la wa haddathanihi te nettali na ko man man dong man imam Muslim bale Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Yazid ibn Harun mu ne ki ñu nettali moo Yazid ibn Harun yàgg nañ ko bis ibn Zazi Abu Khalid rahimahullah moom lañ ni ñenn ñi ne moom Bukhara fala cosaanoo am ñu ne no euh, voilà bon wax leneen ko quoi kon nag mu ngi noonu euh, mu ne moom moo ko Yazid ibn Harun mu ne ñoom ñaar ñi hmm? kilahuma mooy ñan ñoo ne kilahuma mooy Yazid ibn Harun ak Abu Khalid al-Ahmar voilà waaw loolu <laughs> an Abi Malik ku nekk ci ñoom ñu jële ci Abu Malik Sa'd ibn Tariq ibn Asham mu jële ci baayam di Tariq ibn Asham ibn Mas'ud al annahu sami'a rasul salla sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul man wahhada allaha thumma dhakara bi mithli foofu dane man wahhada waaw ah, mooy xam nga bi ñu jóge ne man qaala laa ilaha illa allah ku wax laa ilaha illa allah mais benn la ki wax laa ilaha illa allah kooku wahhada allah waaw kooku moo wéetal boroom léegi xadis baa ngi nii kon ginnaaw biñ gisee lii leneen luñ ci mën a jàng mooy xadis bii moo xadis yuñ jóge duñ jóge Eh, bu Mawlaana Ibnu Umar bi ñoo bokkul ci li ñuy wax waaw lu taalee ma bunt bi mooy nit ki ak waxam laa ilaha illa allah doy na sëkk amul dara luñ ji lañ bët boo demee non waa ji est-ce que c'est sûr non il faut non non sa daa bëgg laqatu rek daa xam ne rek acculé nañ ko daa xam ne topp nañ ko sës nañ ko mu xam ne deewa fi des bon ci kéeférum gi moom après mu ne la ilaha illallah quoi non est-ce va prendre en compte ça est-ce que nañ ci bàyyi xel loolu la yonent bari saa saam di wax waaw képp ku ne la ilaha illallah weddi ndax ba mu ne la ilaha illallah weddi na loolu moo ëmb weddi na bi maa yu'badu min weddi na lépp lu ñuy jaamu wëllif yàlla waaw kooku xaruma maalo waaw kooku moom alalam ñoŋ na wadamuhu deretam kenn amul droit du autorité du kenn koo xamante ne nii ah, moo am droit di attenter à sa vie ou à ses waaw waaw moo tax si ngay gisee erreur bu mag bi am ñi nga xam ne dañuy jàpp ay nit di leen takfiir waaw ñoo xam ne ay jullit lañu mais ñoom comme que ay nit lañ yoo xam ne ils sont avides de sang dañoo dañoo xiif deret dafa mel ni mar deret waaw gaa yi nekkee jullit nga ñëw ne waaw non non non def nañ loo xamante ne nii tax nañu génn ci diine ji voilà ndax dañ leen bëgg a rey amaana pouvoir ba nga bëgg a jël wala ña fa nekk nga fa bëgg a déloger jëlee leen fa te ay jullit lañ xamoon ban prétexte ngay ut waaw nga ne gaa yi nekk nañ ay yéefeer waaw comme ñoom ñoom al Ashdaq doon wax <laughs> Amr ibn Sa'id al Ashdaq eh, kii yu kàccoor yoo yële gouverneur u kàccoor Umayyad yoo yële ñu yoroon. ñenn ci ñoom Amru ibn Ashdaq keroog ba nga xam ne yab'athul bu'th gisoon nañ ko fi ah mu mu muy dajale ay ay soldat ngir yónni leen Makka ndax nee na day day day day day day day déloger ji ki nga xam ne mooy Seydina sahabi rasulillah Seydina Abdallah ibn Zubayr lay dem ngir faagaagal ko <laughs> waaw ah <laughs> ba Amr ibn Sa'id kii ba kii waxoon ko ko kii nu mu euh, manaan am Amr ibn Sa'id moom la mooy kàccoor bi saxaaba ba al-Adawi euh, nanati al-Adawi waxoon ko ko ne ko yow ah idan idan li ayyuha al-amir tudd nañ ko fi lu yàgg te gis nañ fi xadiisam tamit xadiis boobu waaw ah permettez-moi ô l'émir waaw may ma rek ma wax la loo xam ne yeneen tubaab yi saa saam keroom bi mu koy wax. man samay bëtam koy xool samay noppam koy dégg sama xool takk na lim doon wax wax ko pare ngir wan ko fii amul kenn droit di fi tuur deret di fi xare képp koo xam ne wa in ta wa in ta'azzara bu dee nag ka ngeen koy wax day layoo naan bon non c'est que loolu sunna la xare fii Makka ñi nga xam ne jaaruñ yoon loolu yeneen saa saa defoon na ko yeneen saa saa ma gënoon a xam ne am na ñuy yoo xam ne loolu la ñuy wax yëllëg mu ne bu bu nit ñëwee ngeen koy wax loolu muy wax lool nee leen ko loolu yonent yonent suñu boroom moo ci permettre ki nga xam ne mooy yonentam saa te nag jamono jam ko ko kii woon loolu weesu na jeex na te du ñëwaat ilaa yawmal qiyaama mais est déglu nañ ko mais faalewuñu ko Abu Shurayh voilà al-Adawi <laughs> faalewu ko waaw Abdullah Abu Shurayh radiyallahu anhu naan ko innal aasima li innal harama la ya'simu asima waaw wala saram bi dem wala nangama ci nangam waaw gis nga xaram bii Makka ah du du du nekk di protéger di di laq koo xamante ne nii hmm? mooykatu yàlla la moykat la daa génn topp wal iyaazu billah Abdallah ibn Zubayr lay wax <laughs> nga tàccoor yi dañuy fekk bu baax buñ la bëggee rey ñoom nañu mel noonu lañ lay melale ngir man laa faat waaw boo bëggee rey sa xaj rek eh, daal di koy accuser ne daa waga feebar la boo xam ne day wàlle bu ko defee ku ma gis ma koy rey doo wax wal iyaazu billaah <laughs> waaw te tamit képp koo xam ne dafa tuur deret daw làqu fi kaaba gi du la làq waaw ba ñenn ñi nga xam ne xamuñu xadiis jàpp ne loolu waxu yonent bi la alayhi salaatu wassalaam wal iyaadu loolu waxu kàccoor bu mag bi la waaw ñu xamul xadiis am na ñoom dañ leen di dégg ñuy wax loolu naan yonent saa salama wax inna alxarama la ya'simu aasiyan euh, wala bi dam kalla yonent wala saa saa waxul lool loolu Amru ibn Ashdaq alxaris moom moo ko moom moo ko def waaw ki nga xam ne moo xotti xormaay kaaba gi ginnaaw ba ko saxaaba bi ñëwee fàttali ko wax yonent bi sallallahu ko teg ko ca poubelle ba laa wax continuer ak kàccorteem voilà waaw ah, ba mu demee sax rëq nañu ndiggam voilà <laughs> waliyasu billah kon mooy yooyu ay erreur gërëy rëy rëy waaw di rey nit waaw ñoom diw voilà ñoom moom xalaal waaw parce que boo nee nit ki nekkatul jullit loolu loolu lay tekki mooy deretam dagal na lu tax yonent bi sallallahu alayhi ne te loolu du façon jullit du façon yéefér yëpp sax du façon yéefér yëpp la seen leen leen leen leen leen leen seen euh, deret daganaa ah. mais comme que kii ñoom dañ ne jullit la woon mais nekkatu ko mooy murtad la voilà te bu boobaa mooy l'islam bokk na ci ñun faat loolu nag ñu jël ko prétexte de rey nit ñi waaw wal iyaazu billah sinon yéefér yi ki nga xam ne zimmi la nekk ci biir réewum jullit mi Euh, nekk chrétien wala yahud wala euh, animiste wala leneen kooku noonu yor beneen diine moo tax même arab yi nga xam ne nangu woon nañu ci kaw gi euh, lislaam noot leen ñu nekk ci sous autorité l'islam l'islam noot leen ñuy joxe jizya hatta yootul jizya an yadin wa hum saahirun la alquran wax waaw waaw <laughs> mooy ba ni ñuy joxe xaree leen ak ñoom di gëmul yàlla waaw lu dul ñu dugg ci lislaam wala ñu nangu ne baax na ñun ci suuf autorité lislaam nañu ne pourtant ñooñu ñu ngi ci suuf autorité lislaam te yéefar la te pourtant après moom buñ nangoo lool kenn lislaam neewul dem leen ngeen rey leen ah loolu moo tax waa Xaybar yonent bi saa saa ba mu ko ubbee xare ñoom ba pare ñoom mu def ak ñoom accord ñu des fa <laughs> pourtant ay yéefar lañu ay yawut lañu yu bon mais teewul yonent bi saa saa bàyyi leen te demul rey ñoom accord ci wàllu lay génn ca ca suuf sa buñ ko bayee. te pour ñooñu seen seen kenn du ne seen damuhum xalaal ah, ah ah au contraire sax gis nga ki nga xam ne citoyen la bu doon tey ni ñu koy waxe par exemple ci réew mi nga xam ne charia lay doxee nañu wax Arabie saoudite par exemple waaw muy doxal charia mu am koo xamante ne yéefar la bu fa dëkk moo xam yahuud la wala masiixi la chrétien la mu dëkk fa nga xam ne état bi moo yor mbiram te tamit day jox ay taxes di jox ay yooyu mooy façon jizya bi rek. loolu ngir lan ngir réewum jullit mi assuré waale kaaraangeem ak bakkanam ba amul benn droit kenn di attenter di laal li nga xam ne mooy alalam ak bakkanam waaw bés boo ko defee état bi moo war a jóg ña ko def mu dal seen kaw même bu dee ay jullit lañ waaw léegi nag mu des beneen affaire mooy waxuma la loolu yow un citoyen lambda normal ci biir réew moomu amoo droit sax ñëw di faat koo te pourtant gëmul yàlla waaye dafa am li nga xam ne al amaan mooy ci réew mi la bokk yow waxuma la kooku rek muahad ki nga xam ne muahad xam nga limii moo gën a bari droit muahad muahad comme ñu ne ba léegi exemple bi ñu joxe Arabie saoudite dañoo jox visa léegi visa moom ku ñu ko jox loolu mooy loolu mooy tekki ne kii muahad la waaw ambassadeur u Arabie saoudia bi nekk Norvège joxum norvégien boo xam ne du jullit euh, euh, pa ci euh, visa ngir mu ñëw Arabia Saoudia ñëw Saoudia fële Arabie saoudite yow nga ne moo damay gis ko nga rey ko yow moomu la wax kooku noonu xam nga kooku dafa ñëw lan lan moo tax mu ñëw fi daa nekk ci accord boo xam ne dañ dañ koo permettre moom mu ñëw agsi ci réew mi loo xamante ne nguur l'islam gi nekk fii moo ko jox. gëmul yàlla ba lim fiy nekk ba séjour am deux jours la fi war a def trois jours trente jours lim fi def kenn amul droit attenter bakkanam waaw xanaa mu def loo xam ne moo ko waral comme bu ñëwee foofu rey sa nit lool loolu beneen affaire la waxuma loolu voilà <laughs> mooy mu ñëw loolu rek yow gane oh nor bi kafir oh ñor lool dóor ko bal mu dee yow moom dañ naan dañ lay jàpp yonent bi alayhi salaatu salaam nee man qaatal xadis mu ngi sax euh, xadis mu ngi saxiixu imaamul Buxaari man qatala mu'aahadan lam yarih raa'ihatal janna Allah yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ku rey ku mel ni ma wax nii koo xam ne waa nguur gi autorité jullit ñi yor mbiru jullit ñi ñoo ko joxu kaaraange ñoo ko ñoo ko wax mu mën a ñëw ba mu ñëw ci dëkk bi wala bi mu fi ñëwee. ñoom ñu ne ko ñoo la protégé kenn ci yem rey ko ka ko rey xetu ajjana du ko xeeñ wallahu yonent ma saa saa ko wax te ko li ñuy wax nii yëpp yéefir la lan ngay xalaat ci jullit nag koo xamante ne dana man la ilaha illa allah ñëw rey ko parce que lan walla yow ay yéefir lañ rey ay ay ay ñu bari waaw parce que c'est laa ilaha illa allah gi walla nangam ak nangam da cee jaxasoo wal iyaadu billah <laughs> yooyu yëpp yooyu yëpp ak génn topp la sori njàngalem yonent bi alayhi salaatu wassalaam tàntaa ndax dëgg laa dëggul ci la mu nekk wa xisaabuhu ala allahi taala waaw la nga xamante ni nii nag mooy moo tax kenn du fi lëñbët ay waa ji nee na laa ilaha illa allah ay wukaay taxaw yow attention ah lii laa ilaha ji nga wax yow xam nga tawxidul uluhiyya Eh, asmaa wa sifaat yooyu xam nga leen d'accord nga leen wala d'accord leen déedéet yooyu kenn du ko laaj fan ngeen mës a gis yonent bi alayhi salaatu salaam laaj yooyu <laughs> kan moo mës a tuub <laughs> ñëw ku ñëw da nga naan ashhadu an laa ilaaha illallah wa annaka rasulullah wala wa anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam jeex na amul fenn fa yonent bi alayhi salaatu salaam eh, nañu ko laaj kanta hadiisu eh, Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami bi doon wax. mooy ka taxawoon doon nekkoon ci jàkka ji ñuy julli am kuti sóoli mun a ko yarhamukallah ba saxaaba yi di ko xool mu a wuy sama ndey ñii <laughs> ñii ñii ñii ñii luñ may nii ñuy gaay dóor seen tànk yi ngir du ko noppiloo ba mu paree yeneen yeneen ma saa saa woowlu moom bi mu naan dama amul jaam xam nga après bi wax waxal naa nag yeneen ma saa saa xadiis boobu dafa gudd imaam muslim boobu moo ko nii xadiis boob bi muy wax ne damaa amul jàmm boo xamante ne nii eh, wax yeneen ma saa saa benn jaariya waaw léegi euh, euh, ba yonent la saa saa di wax ak moom naan moom wow comme comme des fois da ko doon dóor mu ne ko kooku mu ne ko woo mu ñëw mu laaj ko ndax gëm nga yàlla mu joxoñ ci asamaan voilà mu ne ko kii libéré ko moom waroom gëm yàlla la xam nga kooku wala mu ne <laughs> mu wax xam nga neen yi dañ naan dafa wax mais moom kooku c'est que muuma la woon ndaw soosu muuma la woon moo tax yonent la saa saa doon wax ak moom langage de signe langage de signe la doon wax ak moom moo tax ñenn ñi jàpp ne voilà le fait que mu joxoon ci kaw loolu day mooy ki mu gëm ci kaw loolu day wane ne kon yàllaa ngi ci kaw loolu njuumte la langage de signes ñépp xam nañ ne noonu la ñuy waxe mooy langage bi nga xam ne dangay ngay liyaar nit ki man la wax dafa muuma buy wax yow day liyaar boo ko ne ku mu gëm da pour wax yàlla dangay wax mooy ki kawe mooy ki gën a kawe ñépp <laughs> mu joxoon ci kaw <laughs> waaw moo tax yeneen riwaay yi naan da koo laaj ne ko kan mooy sa borom. mu ne ko sa fi mu ngi ci asamaan loolu noonu loolu du ndaw si loolu la wax de ndaw si dafa muuma daa barul woon a wax ba naan fi sama <laughs> moo tax ñenn ñi ba naan waaw ñii dañ naan yàlla daa nekk ci kaw tiim nit ñi tiim ànd gëni tiim lépp te yonent bi alayhi hadis ah, boobu dama naan la yow hadis boobu ki mu doon waxal muuma la waa ji masula wax fi sama yi dafa joxoñ riwaaya yi ñenn ñoo koy nettali waxe ko noonu mooy langage bi mu wax. bi ñoom euh, la fait yonent bi alayhi salaam kan mooy sa borom joxoñ bi mu joxoñ ci kaw ñoom lañ ne mooy fi sama voilà pour won ne mooy ci nekk ki féete ñëpp kaw loolu lay wax mais pas que ne yàlla daa nekk ca kaw ah toog noonu voilà wala yaazu billah loolu nga xam ne mooy pas-pasu euh, nasaraan yeeg nasaraan ah <laughs> voilà pour ñoom yàlla daa toog ci kaw tiim mbir yi di xool di yërnu nii tiim lépp wala yaazu billah waaw loolu ay mooy ñi nga xam ne al al mujassima lañ leen di wooyu <coughs> waaw dañuy wutal yàlla ay koor dañuy wutal yàlla naan walla yàlla comme si dafa toog dafa kii walla nangam ak nangam alors que xamuñ ne yooyu yëpp ay sifaat la ay melo la waaw ay wàcc la yu borom bi wàcc ay tajalliyaat yoo xamante ne ni noonu mu ko waxe moo tax waa ahlu sunnati wal jamaa ñu am ci ay wàllu yu bari ñenn ñu ne ni ñu ko dégge noonu lañ koy waxe jàppe ko noonu gëm ko mais xam nañ ne fas na lii borom bee ko wax wala mu wax loo ko nentaam alay saa saam ñu jàppe ko noonu gëmi ko noonu kanta maanaa bi comme ñun ni ñu xamee ne ñu lañuy toog ak def noonu loolu moom donc dañ koy dàq dawa loolu mooy mooy ñi nga xam ne dañuy def tafwid waaw comme ñoom al imaamu ahmad rahmatullah alayhi façon yooyu ci waa ahlus sunnati wal jamaa dañuy jàpp mbir yi ni mu kiiwee te boo boroom xam-xam yi dañ naan la loolu aslam voilà mooy jàppe ko ni ñu ko waxee waaye phase première bi ñëw sa xel ke ne ah yàlla daa amub tànk bu muy doxee bu muy comme ni ma amee tànk wala li diw amee tànk wala yu mel noonu loolu amul waaw nakalaat nuu demeek yooyu xamuñu ci dara te xam nañ ne du wop cër boo xam ne bu muy yëngal ko defa ka defa ka nii mu am ñeneen ñi nga xamante ni ñoom dañuy def ta'wil waaw waaw mooy fi sama par exemple xam nga hadis boobu wax naa la li ci ne <laughs> mooy fi sama tekkiwul ne mooy yu mel noonu yëpp wala euh, ndax problème bi yëpp foofu la wa huwa alladhi fi sama ila wa fil ardi ila voilà léegi aywa ah suñu boroom a ko ci alxuraan de moom de mooy ki nga xam ne fi sama ci biir asamaan ilaa moo fa yàlla mooy laa nekk ca kaw wa fil ardi fa pare nekk ci suuf te kenn waxul ne yàlla ngi ci suuf kon kay mooy borom bi xam nga ne loolu kon tekkiwu ne daa féete kaw wala daa féete suuf wala daa féete ndax moom jihaad yi duñu ko peeg waaw duñu ko peeg waaw kenn mënu koo peeg moom moo peeg mbir yi waaw comme ay istawa ala ñoom ñu daal di koy ta'wil ne loolu mooy sultaanam pouvoir fa nga xam ne mooy pouvoir di décision yi fa muy jóge di administrer di dëgg di doxal li war a dox ci àddina yi suuf loolu ci arash lay jóge loolu moo tax mu ñu arash mu nekk loo xam ne symbole de pouvoir waaw de nguurug borom bi tabaaraka wa taala loolu am na mais mu am ñeneen xam nga ñaar yi la ëpp lu nit ñi wax mais mu am bi akaabiru aarifiina di wax radiyallahu anhum waaw ne loolu lépp xam nga lan la mooy ay wàccuwaay la waaw borom bi day waxee nit ñi comme ni nga xam ne noonu la ñuy waxee ndax alxuraan da ko def lisaanan arabiyya ci lan nañoo arab la ko wàcc waaw arab ni ñuy waxe seen expression yeeg ni ñuy waxe nga xam ne loolu lu ñu xam la alxuraan day ñëw di waxe noonee waaw comme buñ naan waa ji moo bu arab wala même arab ak wolof yi dañ koy wax waaw buñ ne istawa alxasanu ala al-Basra wala istawa al-maliku ala al-maghribi ah bu ñu buur bi istawa ala maghribi mooy moo moo moo moo moo jiite Maroc bu ñu diw ah buurub Maroc de moo toog ci jal bi est ce daa am benn jal bu ñu jal mu ñëw toog ci déedéet loolu képp ku dégg wolof xam nga xam nga li ñuy tekki waxuma nag koo xam ne déggu ko quoi moom mën naa jàpp wala xale bi moom premier sens lay jàpp tout temps. mooy li wax ji muy njëkk a dégg li muy dégg loolu lay jàpp day jàpp ne daa benn jal boo xam ne dañ koo jal benn taa léegi buur bi ñëw toog ci waaw <laughs> wala moo nekk moo ñu fi moo toog suñu bopp yi est-ce que daa fekk ne ñun suñu bopp yi daa daa ñëw toog ci waaye waay waay sa waay toog na ci suñu buntu xef yi waay est-ce buntu xef yi daa ñëw toog ci loolu ku dégg wala xam nga ne loolu tekkiwul loolu waaw <laughs> mooy moo ñu sonal <laughs> voilà. alquran nag day waxe noonu ndax làkk arab la ko wàcc aarifuuna yi rahmatullah alayhi wa radiyallahu anhu ñu ne loolu tajallilaat la borom bi dafa am ay wàcc waay yu mu wàcc ay tanazzulaat te waxoon naa la boo fi nee tajalli loolu bon yii na ko créé ma ne la wala maa tajalla rabbuhu lil jabal yi nga naan ma lool di baatu alquran <laughs> yow kay neel arrangé mu la rek mais baatu alquran la arrêté naan gars dañ koo créé kan moo ko créé waaw Seydina Muusaa keroog naan borom bi damaa bëgg euh, anzuru ilay qaala lan taraani walaakin unzur ilal jabal te suuratul A'raaf fa in istaqarra makaanahu fa sawfa taraani falammaa tajallaa rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa xarra Muusaa sa'iqaa waaw ba borom bi feeñoo montagne bi dafa xar waaw feeñu waayu borom bi la waaw <laughs> boo xamante ne nii foofu jaam yi day wax ak ñoom comme ni nga xam ne ñoom loolu la ñu xam ak wàcc la goo xam ne ñoom ni ñuy waxe ak tamit ni ñuy xame day noonu lay waxe ñoom foofu ci lay waxe yooyu lépp nag ñu gis waaye kanta az-zaatul muqaddasa nekk nekk yàlla ba nga xamante ne nii moom lay junju naan qul huwa huwa boo bële moom moo mëne allahu allahu après sax la waaw allahu beneen wàccuwaay la ahad mooy kenn waaw kon loolu noonu loolu moo ci am moo tax bu boobaa ñoom dañ bi dafa simple ci ñoom non yii yëpp loolu la kursi yu aras borom bi loxo ah xar kanam wajhu rabbuka zil jalali wal ikram wa al yahudu yadullahi maghlula xullat aydihim ah bal yadaahu mabsuutatan ñaari lay loxoom yooyu yëpp dafa seen ñu ne loolu wàcc borom bi def di wax ak nit ñi li nga xam ne noonu la ñu xam noonu lañu ñu miine ñoom arab yi di ko waxe muy wax ak ñoom noonu ay réalité la waaye amul tekkiwul ne zaatam directement lay wax noonu ndax zaatuhul aliya loolu mbindeef yi àgguñu ci waaw loolu xam-xamu mbindeef yi àggu fa nekk-nekk yàlla fa nga xamante ne nii nekkul woon ak kenn ak yenn bindagul woon yenn boobu nit ñi dañoo ëlëmu ci loolu waaw waaw mooy kumpa googu mu ne woon wuññiilu ko kenn kumpa googu kenn xamu ko waaw loolu bokkul ak buy wax ak nit ñi nag bi wax ak ñoom comme ni nga xamante ne walillahi al-masalul a'la ci la nit ki nga xam ne daa nekk professeur des universités ñëw au en primaire war a xamal donner aux enfants le goût des mathématiques hein cafkaay mathématiques ak yooyu ak calcul yi bu ñëwee yaakaar nga ne day ñëw di leen wax ay théorème de nangam ak yam ya nga xam ne moom il est le plus maté des des des mathématiciens de de du monde. prix Nobel de la xaw ma des mathématiques ak la mu ñëw ci primaire benn école primaire bu nekk koñam buñ ko pare parrainé mu nekk parrain bi ngir jox xale yi ñu bëgg mathématique calcul yi bu ñëwee foofu lu muy def day wàcc lu bari bari lay wàcc di wax seen langage ñoom waaw. di wax ay les mathématiques jàmm na leen mooy kay un plus boo ko gisee da nga naan kii wàcc na lool du fa wax x mu kay x ak y ak yu mel noonu ah <laughs> yooyu du leen fa wax ay yoo xam ne yu basique yu simple lu tax lu ànd ak niveau wu ñii muy waxal ndax ay élèves la ñoo xam ne ñii C1 lañ nekk ñii wala ñii CM1 wala CM2 waaw gis nga li mu wàcce noonu boo jàpp repérer nag loolu mu wàcce loolu mooy vrai visage am loolu la mel loolu la xam loolu mooy loolu mooy yow yow léegi walillahi al-masalul a'la nag <laughs> voilà waaw kon nag mu ngi noonu kon erreur la jàpp nit ñi di faat ko ci lan ah voilà parce ñoom seen tawxiid daa am tawxiid yi est ce que matal nañ ñetti tawxiid yi loolu amul fen loolu amul ci diine waaw loolu ay di ko fi waxta loolu amul yonent bi sallallahu alayhi wasallam masul kenn ba muy tuub est-ce que am nga tawxiidul uluhiyya rububiyya asmaa wa sifaat loolu amul waaw amul <laughs> loolu amul kanta Makka ak yéefiru arab yi wala in sa'altahum man xalaqa as-samaawaati wal ard <laughs> la alxuraan naan boo leen laajee <laughs> ana kan moo bind asamaan ak suuf ñu ne yàlla kooku nan nga mën a taxawee naan am na tawxiid tawxiidul kii euh, rububiyya jàpp na ne yàllaa ko <laughs> kooku jàpp ko parce que mënoo jur ne yàllaa la moom ba pare jaamu keneen loolu mooy leen defu kéefër <laughs> voilà <laughs> looloo leen defu kéefër waaw boo leen laajee ana kan moo bind asamaan yi kan moo bind suuf yeeg yooyu kan moo ko bind waa waa waa waa Makka dañu bari dañ naan la Allah la moom mais est-ce daa tax est-ce loolu tax na benn yoon gaa yi nekk ay jullit non te mënoo ne yow waa ji loolu day wane ne ñoom amoon nañu rabbu xamoon nañu ne boroom bi voilà gëmoon nañ ko voilà mais eh, non euh, euh, amoon gëmoon nañ ne am na borom bi leen bind waaye déedéet loolu loolu ci boppam ñoom gëmul woon loolu bu totalement ñoom dañu jàppoon ne yàlla yii nii ñoom hubala ci laat en ñoom dañoo jàpp ci mbir comme rek ni ngay gise ci yeneen kii ah ñoom amoon ra ni ngay gise égyptiens yi ni ñuy amee ay euh, jëyu wutee euh, ñoom rok ñoom feneen ak ñi ku nekk ya nga am yu bari ah nag euh, boo demee ca grec ya ah ñu am seen seen seen seen ñam ñoom Athéna ah. ñoom Hercule ñoom nangam ak ñoom Zeus ñoom nangam yooyu ñu xaaj ñoom la woon mais tekkiwul mukk ko ne ñoom bi ñu naan boo gën a kawe kooku dañoo jàpp ne moom kesee def non du moom kesee def dëgg wala insa sax man xalaqa samawati wal ard la qulunna allah waaw waaw loolu la wax mais est daa tax ñoom ñu gëm loolu gëmuñu ko gëmuñu ne yàlla kese waaw ndax yàlla ak keneen pour ñoom waaw yàlla waaye ak keneen mais est-ce que seen jëfee wane lool ñooñu masuñoo am tawhidu rububiyya waaw kon amul dog dogee boo naan voilà waa ji tuub na ay wa léegi nañ seet est-ce que moom rububiyam am saa ah, marche est-ce que uluhiyam ça marche est-ce que asma wa sifatam ça marche loolu taxaw <laughs> voilà ngi noonu loolu la waaw <laughs> xanaa xamoo fii am na lu ma doon noo fàtte mais bon loolu damay xalaat eh, dañ koy bàyyi xadiisu mille deux cent dix insha allah <coughs> biñ la waxoon hadis Seydina Abu Hurayra mi wax keroog Seydina yore tubaab saa saa génne àddina Seydina Abu Bakar ak Seydina euh, Omar Seydina Abu Bakar jëlee di ferme décision ne day ñoo ñooñu mu ne ko nan ngay xareek ñoo xamante ne nii xaw euh, man ñoom ñooy nit yoo xam ne euh, dañoo gëm yàlla te yeneen saa sala waxoon na ne umirtu an uqaatila naas hatta yaqulu ba ni ñuy waxe ñoom seen riwaay yaqulu yaqulu. bu boobaa dinañ gis ne am na riwaaye boo xam ne imaamu Nasaa'i indi na ko waa comme hadith Seydina Abu euh, Ibnu Umar bi la hatta yashhadu la nee la Seydina Umar wax mais loolu juumte la comme le imaamu Nasaa'i rahimahullah ne lii moom xata waaw lii juumte la diw mii moo ci juum te kooku bon dese naa dëgër loolu bu ñëwee foofu insha dinañ leeral affaire yooyu léegi <clears throat> nañ bàyyi kon ba foofu ñu gis ne wax laa ilaaha illallah kese. du ñépp sax du sax du du sax ñépp nga ne ma luy lool ma la par exemple kii euh, nu mu tudd <laughs> juif bi wala chrétien bi xam nga dañ naan laa ilaha illallah mais teewu leen bokkaale est-ce am na tawhidul uluhiyya jamais jaamuwul yàlla amul dara jaamuwul jàppewul yàlla comme borom parce que bu ko jàppewoon comme borom loolu mooy uluhiyya que yow laa war a jaamu yow rek lañ war a dégg say ndigal ak yooyu waaw yaay suñu boroom yow lañuy jaamu jeex na loolu yow amuñu ko yahud bi buy dugg ci lislaam comme ko moom fa mu nekkoon ci yahudiya ak chrétien bi ci masiix yi ñoom nee dañ naan laa ilaha illa allah loolu doyul ah moo tax yonent bi alayhi salaam di boole ci ñoom bu dee ñu mel noonu tañu seede ne anni rasulullah rasulullah kene man ndaw yàlla la sallallahu alayhi wa waaw ndax ñoom loolooy sax moo tax témoin bi bi yàgg naa ko fi wax ci yeneen i euh, jataay de Jéhovah bi di fontoo nit ñi ci Sénégal ak yooyu di wër ne day daawa day woote jëme ci euh, christianisme ak yi nekk danaan la ñun boo ñëwee mu bëgg laa nax en tant que man li ñu gëm lañ gëm gëm nañ ne Muhammad sallallahu alayhi moom duñu wax loolu quoi ñoom ñoo naan sallallahu alayhi wasallam voilà euh, moom prophète la waaw comme ni comme loolu ñun gëm nañu léegi yow nga jàpp ah kon kay ñii kay dëkkati déedéet ñoom dañoo jàpp ne prophète araab yi la ñoom concerné wu leen te ku jàpp loolu yow yéefér nga waaw waaw ku jàpp loolu yéefér nga waaw ndax borom day ko yónni ci nit ñépp waaw ci nit ñépp ci ñoom ñépp la ko yónni ba pare annulé bépp sharia bu mu a wàcc ndax lépp ci l'islam la masa nekk l'islam la woon tëralin yi doxalin yi moo wuute képp koo xam ne doxal nga leneen yow annulé nañ l'islam annulé woo ko yeneen tubaab saa saam diine moo foll yooyu ñoom ñu bañ ne seen bos moo fiy ne bële nag c'est pour exclusivement pour arabe yi mooy ñu bokk ñoom bokkuñu ci te borom bi ne wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin wat naa ci yàlla na wa maa arsalnaaka yónni wuñu la yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa illaa lu dul rahmatan nga nekk yërmande lil aalamiin ñeel mboolem bindéef ñoom ñu ñëw ne moom prophète ñee la mu ñu bokkuñu waaw kooku nga foog ne moo tax yeneen tubaab saa saa waxoon sax imaam muslim laa yasma'u bi yahuudiyyun wala nasraaniyyun thumma yu'min bi illaa daxala illaa kaana min ashaabin naar aw kamaa aw illaa daxala naar yeneen i ma lay saa saa nee na duma ma dégg sama mbir xam sama ñëw ci kaw suuf sama message mu agsi ci yow te dala écorné wu ko dara fenk ko mu leer ñëw ci yow koo xam ne bi la wala chrétien te gëmuma faatu ci noonu lu dul ci waa safara lay bokk waaw lo lo moo te pourtant kooku noonu day jàpp ne ñoom dañ naan laa ilaaha illallaah ñoom chrétiens yi mais dañ ciy boole mais ki nga xamante ne mooy almasih ibnullah ak saalisu salaataat yooyu wal iyaadu billah kooku noonu min ashaabin naar bu gëmul moo tax kooku laa ilaha illa allahum képpam du doy waaw dañ naan il faut mu seede ne yonent bi alayhi salaam ndaw yàlla la waaw kon nag nañ yem noonu ci hadis bi insha allahu taala Ah, lii di ñëw insha allah ñu jël xadiis bi ci tegu foogoon naa ne bon lii foogoon naa dix minutes la ñuy jëlal eh, mais bon alhamdulilah léegi baax na kon bii di ñëw ñu gis xadiis numéro trois cent quatre-vingt-douze insha allahu taala eh? allahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala